kon ñu ngi woon ci baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra fi lañ ne woon doon gis ñetti xadiis yi mujj ci bunt bi di wax xisaalul fitra li nga xam ne moom la moo làmboog ni borom bi tabaraka wa taala daal di woon tëgge te tegoon melale yonentam yi alayhimu salaatu wasalaam tegoon leen ci mu doon xadiis bi tàmba xadiis mille cent trois ak mille deux cent quatre ak mille deux cent cinq mu ngi doon jële ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu an innabi mu ngi jële ci bi sallallahu alayhi wa sallam annahu mu ne nee na alfitratu muy fitra xams juróom lañu aw wala wag mu ne xamsun juróom min alfitra ci fitra lañ bokk bi ci njëkk mu ne alxitaanu mooy njong mooy xarafal mooy téegal wal istihdaadu mooy utiliser li nga xam ne mooy mooy utiliser weñ rasoir wala paaka wala yi nga xam ne moom lañuy dindee karaw naq wata na imaamu Nawawi ci suuf mën al istihdaadu xalqul aana istihdaad mooy xalqu uh, uh, uh, wat al aana naq wa huwa ta mooy xalqu sha'r alladhi hawla al fayrd mooy wat gu ñuy wat karaw gi nga xam ne moo nekk ci alhamdulillah li nekk li wër li nga xam ne mooy pëy bi góor ak jigéen ku ci nekk ci ñoom ñaar ñetteel bi mu ne wa taqlimul azhar mooy lelli ay we ñeenteel bi wanat ful ibit mooy buddi karaw poqataan euh, ñeente juróomeel bi waqasu shaari bi mooy wàññi ay naanu mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak imaam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokku solo mu tegoon ci hadis mille deux cent quatre mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha mu ngi jële woon sayyidatu aisha yal na borom bi kontaan ci moom te gërëm ko annaha qaalat mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de nee na ashrun fukk ngi minal fitra daa bokk ci ni borom bi naka jekk tëgge woon yonentaam yi alayhi salaatu wasalaam teg leen ci muy bi ci njëkk xasu shaari bi lelli we eh, non wàññi ay naanu wa infa'ul lihya ak li nga xam ne sëqal bàyyi sëq sikkim mu sëq was siwaaku ñetteel bi mooy socc wa was inshaaqul ma ñeenteel bi mooy serax ndeku voilà euh, euh, euh, wa qassu shari wa mooy wàññi li nga xamante ne mooy lelli weyi juróom benneel bi wa ghaslul barajim mooy raxas articulation loxo bi yay nekk diggante boobee fa muy lemoo wa natful ibiti juróom ñaareel bi buddi poqataan karaw poqataan wa halqul aana Euh, di juróom-ñetteel bi wat li nga xam ne mooy karawu naq waaye wanti qaasul ma ak tuutil ndox waaye qaala raawi kanta raawi bi moom mu ne wana fiitu fàtte naa al ashirata juróomeel bi illa an takuna al madmada ah xanaa mu nekk al muy gallax ndeku euh, euh, mu ne qaala waki' mu ne waki' nee na wa huwa tamam ahadu ruwaati bokk na ci ñu solo kenn ki nga am ne ñi solo hadis bi moom li mu wax mooy intiqaasul ma mu ne looloo kàddu goog nga dégg intiqaasul ma yaani liñ ci jublu mooy al istinja mooy boo demee ci wanag wa euh, la ngay utiliser ndox ngir setlu mu ne rawaahu lii de soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn da ca suuf waxoon na al baraajin loolu bil baa'il muwahhada mooy niñ koy takke benn tomb lay doon wal jiin ak jiin waa ji mu ne wahiyata loolu uqadul mooy euh, fii articulation fi loxo yi lemoo Eh? wa infa'ul lihya kanta bàyyi sikkim mu sëq maanaahu mu ne loolu lim ci jublu la yaqussu minha shay'a mu bañ cee dagg dara léegi hadis bi ci tegoon muy hadis mille deux cent cinq mu ne woon wa an ibni umara mu ngi jële woon ci doomi umar ji radiyallahu anhuma an nabii muy jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala mu nee na ahfu shawarib voilà mu ne ahfu ash-shawarib mooy mu ne wàññi leen li nga xamante ne mooy seen naan wi seen moustache yi wa aaful li xaata ngeen bàyyi seen sikki mi nag kanta ñoom ñu sëq mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al buxaari ak al imam muslim abul husayn rahmatullahi alayhima bokk nañu ko solo léegi lii nii mooy li nga xamante ne nii moom lañu euh, la euh, gisoon mooy hadis yi léegi boo fàttale ko suñu jotaay bi génn gisoon nañ Euh, euh, ginnaaw ñu ngi ba léegi di leeral xisaalul fitra euh, mooy fitra yi nga xam ne moo làmboog fitra te al imaamul xaafiz ibn hajar rahimahullah dajale woon ko ne woon li ma ci dajale li ma ci li ci ëpp mooy fukk ak juróom lañu léegi nag ñu doon topp fukk ak juróom yooyee bi ci njëkkoon mooy alxitaanu moo doon xarafal am njongu am téegal muy la circoncision ci góor wala l'excision ci jigéen loolu gisoon nañ ko ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna léegi xanaa benn affaire boo xamante ne nii euh, mooy bi ma dégluwaate affaire yi laa ne euh, dalilu euh, waa jumhurul ulama yi nga xam ne moom lañ nootaloon nga xam ne ñoo doon minal xanafiyati wal malikiyati ak ni nga xam ne mbooloo ci shafi'i yi ak riwaay buñ jëlee ci imaam ahmad kene sunna la woon yow boobu man nga ne mais ñoom seen dalil ak dalilu al imam ibn qudama bi benn la waaye al imaam Ibn Qudaama moom dafa tegtaloo yeneen mais bon mooy bi nga nee euh, loolee waaye euh, sunnatun lin nisaa al al al al al al al xitaanu hmm, sunnatun lil lil rijaal makramatun li rijaal mais loolu euh, ba ko ba nga ko daaneelee la dalil waa jumhur daan waale parce que waa jumhur loolu moo gën a tax ñu ne sunna la ñu ne la lool ñoom teg toolu ñoom lool kese te ñoom xam nañ ne xadiis boobu bu da bu daif la ndax Hajjaaj ibn Arta comme niñ ko gise woon rahmatullah alayhi waaye waxoon na yeneen yi ñuy teg taloo mooy xadiis yi ñu nekk ci bunt bi mooy euh, xadiis sayna Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ne euh, al fitratu xam yonent bay saat saam li nga xam ne mooy fitra la loolu nag ñu ne yii nii ñu tudd waxoon nañ la ko ne la yii nii ñu tudd euh, du ñu farata waaw ñoom du ñu farata benn du ci waaw lu dul yoo xam ne ashadda wala waxoon nañ la ko léegi ñoom mooy xadis bii nii ñu ne kon loolu comme que yeneen ci yàlla saa saa noonu lañ meloon te àggul ci farata kon lu ñu sopp la doon sunna seen sunna la seen doxalin la ak tamit lim ne xadis Sayyidatu Aisha bi asharatun ashrun bokk minal fitra fukk yii ci fitra la bokk ñoom loolu moo nekkoon seeni dalil moo tax boo nee boo ba bële moom mënuñu ne sukkanoo ñu ne waaw waaye mooy mbir yi comme que amul dara yaay war. nekk farata kon li ci tegu mooy bu nekk tax leer nañu ne tër doxaliinu ak ni yonent yàlla saa sam doon doxal la kon ñu xam ne loolu kon sunna la parce que àggul ci farata voilà kon waa jumhur <laughs> loolu la te yeneen yi wane ne farata la yëpp te mbokk Shafi'i yi rahmatullah alayhi ak li gën a siiw ci riwaaya bu jël imam Ahmad rahmatullah alayhi ak lenn sax ci Maliki yi rahmatullah alayhi te ne loolu euh, farata la loolu gisoon nañ ni nga xam ne noonu lañ ko tontoo woon wallahu taala alam te ne noonu dëgërul mais xam moo tax ñooñu xam nga euh, euh, al imaam al iraqi rahimahullah bi passé bu naan imaam abu hanifa jëli nañ ci moom mu ne waajib la waaye laysa bi fard imaamu malik tamit waxoon nañ la wax ji waxoon waaw parce que imaamu malik ci boppam mooy yooyu ñu ko toxalal yépp waa waa waa ngiiram ñoom gisuñu loolu waaw ñoom li gën a dëgër ci ñoom ci imaam malik mooy que la même bu dee ne dëgg la imaamu Maalik jëlee nañ ci moom euh, mu doon wax beneen wax boo xam ne tudduñu ko woon bii weesu bi nga xamante ne moom euh, ci la doon wax ne képp koo xamante ne nii mooy yow xarafaloo sak seede dañ koy seetaan waaw kooku ak seedeem du mat <laughs> waaw kooku ma ne ak seedeem ak seedeem day des waaw man lam yaxtatin lam tajuz imamatu non seulement walam walam tuqbal shahadatu waaw <laughs> képp koo xam ne yow xarafaloo doo mën a nekk sak imam du ñu ko nangu waaye sak seede du ñu ko nangu waaye loolu lépp waa ngiram dañ ne non non non non imaamu Malik euh, li nga xam ne moo dëgër ci moom te moo wér ci moom mooy ne sunna lim ne sunna la wallahu taala alam kon loolu mooy loolu la quoi mooy Maliki yi rahmatullah alayhi loolu la al imaamu Nawawi nag gis naa mu euh, bi mu koy sara bon bii passé j'avais préféré ñu gisoon li al imam al-Hasan Hajar rahimahullah gis waaye imam an-Nawawi am na euh, yu am solo yoo xam ne lu doon wax côté boo xam ne boro mooy waxuñu ko waaw moom wax na ko ci al-Minhaj loo xam ne am na solo ñu daal di koy gis laata ñuy dugg ci al-istihdaad ñaareel bi mooy al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi dafa wax lu am solo léegi euh, euh, <laughs> mooy premièrement mooy waa euh, euh, euh, bon après waxoon na sax ngir dëgëral septième jour bi waxoon nañ la ñoom ak Hanaabila yi rahmatullah lañ ñoo gis ne xarafal xale septième jour loolu ñoom loolu lañ sopp ñu jële ci maam Malik mu ne non non loolu man gisuma ne al-Walid ibn Muslim mu ko waxee mu ne loolu daal xaw waaye man daal lu mu gën a teele waaw yeneen yenente bari sa sam dafa jële Seydina Jaabir radiyallahu anhu Seydina Jaabir ne sa saa salaam dafa xarafal al-Hasan ak al-Husayn radiyallahu anhuma dañoo euh, euh, seen sixième jour léegi nag moom mu ne bon euh, imaam Maalik ne man loolu leer ma waaye daal li ma xam xaw ma man li ma xam daal mooy tuhra la waaw alxitaanu tuhra waaw nu mu gën a teele rek gën a baax waaye léegi te tamit jële woon nañ ci moom que ne biñ ko nee sept jours da ne loolu moom sept jours yi kiiwul ndax yi fi yahuud yi la quoi. voilà mais waxam ju mujj ji la gën a jàpp même bu dee ne ñoom Hanabila xanaa Shafi'i yi Hanabila yi imaam an-Nawawi rahimahullah mu ngi doon mu ngi wax ne al imaam euh, al Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo ci yoonu hadith Seyna Jaabir euh, kii bokk kii nu mu tudd euh, waaw ci yoonu Seyna Jaabir naka noonu ci yoonu Moussa Ibn Ali an abihi mu jëla ko muy Moussa Ibn Ali mu jëla ko ci baayam mu ne anna Ibrahima alayhi salaatu wa salaam xate xatana ishaqa wa huwa ibnu sab'a ayyam mu ne Seydina Ibrahima alayhi salatu wassalam dafa xarafal Seydina ishaq fekk mu ngi am juróom eh, ñaari fan voilà mooy loolu loolu sey ngir dëgëral mais hadith yooyu eh, bon yooyu yëpp defe naa dëgër comme niñ la ko waxoon wallahu taala alam waaye daal nu mu gën a teele gën a baax léegi nag al imam al Mawardi am na tamit loo xam ne lu am am solo la waxoon ginnaaw laata ñuy ñëw lii imaam ci côté bii comme que ñu ngi fi lii al imam al euh, Nawawi di wax ni al imam al Mawardi ash-Shafi'i rahmatullah euh, moom euh, am na lu ama am solo loo xam ne wax na ko côté boobu waaw këne mooy bu dee xarafal moom ci waxtu wi mooy ban waxtu moo gën a lañ gën a jàpp yu mel noonu moom mu ne affaire bi lenn la mooy euh, euh, dafa am ñaari ñaari ñaari ñaari tàng waaw <laughs> waaw dafa am ñaari tàng yoo xamante ne nii waxtu woo xam ne dañ ko cee sopp waaw boo xamante ne dañoo sopp hein li nga xamante ne mooy nit ki daal di ciy xarafal mooy bu laata muy majeur bu nekkee xale ba ni nga xamante ne nii noon lay majeure mu am nag boo xam ne waxtu wujub la mooy bu majeure parce que mbir ma day nekk farata ci moom voilà loolu mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo jàpp loolu ci ñoom xanafi eh, kii ñoom tudd maanaam xanafi yi ñoom ñi nga xamante ne ñooy euh, shafi'i yi euh, rahmatullah yi ñi nga xam ne ñoo ne farata la loolu ñoom la concerné voilà kon mu ne daa am ñaari tàng yoo xamante ne nii euh, waqtu istihbab ak waqtu boo xamante ne nii mooy wujub mooy bi nga xamante ne day war nag mooy bu nekkee gone daal fekk mu ngi nekk gone boobee day nekk loo xamante ne nii moom dañuy sopp mu daal di koy def lu dul daa am ngànt léegi nag bu dee ne euh, da koo yéexe mooy na ko def laata bu bu majeure ndax bu boobaa euh, day nekk loo xam ne farata ji ci moom wallahu taala alam léegi euh, am na nag yu mu doon wax naan bu dee ne nit ki defu ko ci juróom-ñaareelu fan bi comme loolu mooy seen mazhab ñoom Shafi'i yi loolu lañ loolu lañ jàpp ne moom lañ sopp na ko def euh, euh, am na sax ñu wax ci ñoom ne bés bi mu gane àddina man na ko def gone gi bi mu gone àddina man nañ ko koo defal bu dee yéexe na ko nañ ko defal arba'ina yawman quarante jours après ñeent fukki bés euh, après boo juddoo léegi mu ngi noonu waaye après mu des li imaamu wii nag di wax mu nekk loo xamante ne nii euh, dafa am solo euh, <laughs> waaw imaam al-Hafiz tamit am na lu muy wax loo xamante ne nii foog naa nañ njëkke loolu mooy lan euh, mooy est-ce que xarafal masala bi waxuñu ko woon dinañ ñëw après imaamu Nawawi yi bi mu wax mooy est-ce que nañ cee invité nit ñi xarafal ay nit léegi ñu invité nit ñi def benn euh, fête bu ndaw waaw léegi <laughs> al imaam al xaafiz mu ne waqad zakartu fi abwaabil waliima min kitaabil nikaah mashruu'iyyatid da'wa fil xitaan mu ne dégg man tuddoon naa hmm? euh, euh, ki nga xamante ne nii ci buntu yi nga xam ne ñoo doon wax ci céetal ci téereb nikah ci Sahih bi di wax ci mariage yoonal mashru'iyyatu da'wa fil xitaan yoonal bu sariya yoonal woote invité ay nit ci euh, fekk da ngay xarafal tay gone wala da am ñooy xarafal voilà mu ne wa ma axrajahu Ahmad kanta li nga xam ne moom la imaamu Ahmad solo min tariq al-Hasan ibn Uthman ibn Abi ko ci yoonu al-Hasan ibn Uthman ibn Abi al-Aas muy saxaaba boobu gisoon nañ ci xadiisam moo ñëwoon di yeneen saa ne xinzab da koy daa saytaan bu koy jax-jaxal day ji mu ne ko kooku Xinzab la tudd mooy Usmaan ibn Abil As mi mu defoon mu nekkoon imaamu waa Saqiif waa Taayif radiyallahu anhu mu ne annahu kaana moom Seydina Usmaan eh, ibn Abil As as-Saqafi saxaaba la woon bu Yonent bi alayhi salaam annahu du'iya ilaa xitaanin fa qaala dañ koo invité ci benn bon <laughs> xarafal bu amoon quoi fa qaala mu ne leen ah maa kunnaa na'tii al-xitaan alaa ahdi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wala nud'a la mu ne ah ñu invité ko mu ne ah ñun de doonuñu woon dikkal jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci cérémonie njongal wala euh, xarafal waaw te tamit doonuñ ci woon invité tamit léegi mu ne loolu nag wa akhrajahu Abu Shaykh xam nga lii wax kon wax ji mooy day ngërëngeel imaamul xaafis ne moo lool pourtant waxoon naa fële ci wa buntu yële que ne lool mën naa nekk léegi nag mu ne wa akhrajahu Abu Shaykh mu ne al imaam Abu Shaykh solo na ko min riwaayati min riwayatin ci beneen riwaaya boo xamante ne nii fa bayyana anna lahu annahu kaana xitaanu jaariya mu ne abu cheikh moom daal dina koy solo ci beneen riwaaya boo xamante ne nii leeral na foofu ne en fait sayyidina Usmaan ibn Abil Aas radiyallahu taala anhu wa arda kii yi nga xam ne moom lañ ko doon invité invitation yooyu c'est que nag mbir mi leen la woon mooy benn ab jigéen la woon voilà ab jigéen la ñooñu doon doon doon xarafal di ko invité <laughs> waaw léegi nag al imaamul hafiz euh, hajar mu ne nag ah kon nag waa yi nag léegi nag mu ne fa bayyana kon affaire bi leer que ne li taxoon demul mooy lii mooy bu jigéen lañ doon lañ du loon woote fa bayyana annahu kaana xitaan annahu kaana euh, xitaanu jaariya kaana xitaanu jaariya waqad naqala cheikh abou abd mu ne ginnaaw bi waxee mu ne waqad naqala te toxal na cheikh abou abdillah ibn al hajj mu ya Euh, euh, euh, bu mag bi abu abdillah ibn al-hajj fil madxal ci téereem boobal madxal anna sunnata kana luy sunna mooy izhaaru anna sunnata izhaaru xitaani zakar wa ixfaa wala wa ixfaa'u xitaan al-unsa wallahu a'lam mu ne tudd na foofu moom ay ibn al-hajj rahimahullah kene lii sunna mooy feeñal li nga xam ne mooy xarafalu góor waaye nëbb bu jigéen kon nag nga xam ne kon fële dalaa bëgg a wax ne loolu mën nañ ci woote loolu nag mbiru euh, aada la goo xam ne mooy arab yi ñoom dañ ko doon def islaam bi mu ñëwee daal du leen koy tere comme niñ ko gisee nii voilà léegi mu ngi noonu waaye sharia yi euh, terewu ko loolu la lal imaam bëgg a wax ni al imaam al xaafid ne loolu lu ñu yoonal la sax wallahu taala alam comme li al imaam Ibnul Hajj rahmatullah alayhi daal di toxal ni léegi nag mu des liñ doon wax sànq. mooy imaam an-Nawawi nañ ñëw loo xam ne moom it masala boo xam ne tamit waxuñu ko woon kon gis nañ masala bi ñëw imaam al-Hasan Hajar waxuñu ko woon mooy est-ce nañu invité waate ci bu ñuy xarafal wala déet loolu gis nañ ne kon bu dee góor ñi góor la lool liy sunna selon li al imaam na xaaj wax te imaam al-Hafiz ne yaxaloon naa ko leeraloon naa ko mooy que ne loolu sunna la bu dee bu góor bu dee bu jigéen ñu daal di koy nëbb ndax ñoom sitre mooy ak nëbbu lañ gën a am ci seeni mbir. que di nekk loo xam ne dañ koy feeñal léegi nag al imaam an-Nawawi nag mu indil ñu beneen euh, masala boo xam ne ci wàllu ba léegi gisuñu ko woon mu ne waxtalafa ashaabuna fil xunsal mushkil waaw <laughs> waaw mu ne suñu mbokk yi Shafi'i yi nag wute nañ ci xarafal mais al xunsal mushkil ki nga xamante ne nii xunsal mushkil la mooy am nguunu ngaana la boo xam ne xamuñu ndax góor la wala jigéen la daa am ñaari aala yëpp ñaari am na pëyu góor am na pëyu jigéen te benn dominé wu ci waaw parce que bu dee bu bu benn bee dominé loolu benn bi la ñuy jox lañuy jox àtte lañ koy lañ koy lañ koy féetale bii nag mooy al muskil waaw <laughs> nañ ci wàllu miraas yi <laughs> xool sal muskil fuñ koy dugal ak yooyu mooy yooyu dafa am solo loolu bi passé <laughs> suñu xel sax defu ci woon al imaam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne suñu mbokk yi di ah, Shafi'iyya yi rahmatullah alayhi wute nañ ci ki nga xamante ne mooy nguunu ngaana bi nga xam ne ay mbiram dafa nekk loo xam ne mushkil mooy lu euh, lu lu lënt la faqiila mu ne am nañu wax ci ñun yajibu xitaanuhu fi farjayhi ba'da al-bulugh am ci ñun ñu ne day war mooy ñoom Shafi'iyya yi li ëpp ci ñoom sinon am na mbooloo boo xam ne ki ñoom dañ ne non non non affaire bi sunna la xitaan comme niñ ko gisoon non non non xarafal sunna la mais lii day wax li gën a siiw seen mazhab te loolu moom la ñuy ubbee ñoom Shafi'i yi comme que ñoom dafa war ci ñoom mu ne nag léegi euh, léegi euh, mu ne euh, am ci mbooloo ci ñun wax ne Shafi'i rahmatullah yajibu xitaanuhu kooku xunsal mushkil nguunu ngaana bi nga xam ne ay mbiram dafa lënt xamuñ ndax góor la wala jigéen ndax am na ñaar yim te benn dominé wu ci ñu ne kooku bu nekkee majeur dañ koy xarafal ci ñaari pëyam yëpp bu góor beeg bu jigéen ñi waqiila am ñeneen ñu wax nag ci ñun ne laa yajuuzu hatta yatabayyan ne noonu kooku moom ay mbirum dañ koy day tege tembe dañ koy mettre en stand by mooy duñ ci def dara duñu ko xarafal duñu ko defal dara ba kere hatta yatabayyan ba ni muy leere benn wo euh, benn ci ñaar yooye ñaari pëy yooyee ban mu ci dominé wo mu ne euh, ñu door koo xarafal ca boobee mu ne wa loolu mooy li feeñ ci euh, euh, euh, moom moom la dëgëral moom al imaam al xaafiz an-Nawawi rahmatullahi ala al jamii léegi mu ne wa amma man lahu léegi pare na ci ko beneen masala mooy xuntaa muskil wax na kon mbir mi mi nga xam ne noonu lañ ko wax léegi nag mu des beneen mu ne wa amma beneen masala wa amma man lahu zakaraani <laughs> xam nga yii itam nga jàpp wax yii non borom xam-xam yii yëpp dañ koo traité parce que mbir la yoo xam ne mais ñi mu yow dalu la te tamit ñu bari dalu leen nga foog ne léegi ñeent yees moom jaruñoo utal àtte déedéet waaw waaw yow yow yow bul ne woololol oh, oh, oh, way avançon ma ne do sari xam-xam du <laughs> du loolu de <laughs> waaw léegi nag ginnaaw bi mu waxee li jëm ci wàllu xunsa muy euh, nguunu ngaana di nga xam ne ay mbiram dafa lënd léegi nag mu ne am amma man lahu zakaraan waa léegi nit ki nga xam ne moom ñaari pëy la am mu ne fa in kaana loolu lan mooy ma loolu lan lañ mooy masala la lan mais kooku nu muy demee mu ne fa in kaana amilayni wajaba xitaanahuma bu dee ñaari pëy la am <laughs> lii nag bu la waxee xam nga moo xunsa wute nañ ah mooy kii euh, dafa am ñaari sakkar mooy ñaari ñaari bu dee góor mu am ñaari euh, pëj yoo xam ne yu góor waxuma bii góor bii jigéen koo pare nañ mooy nit koo xam ne comme jigéen koo xam ne ñaari ñaari ñaari daa am ñaari euh, pëy la am yoo xam ne yu jigéen góor boo xam ne ñaari pëy la am yoo xam ne yu yu yu góor bokk yu góor léegi loolu lu muy demee mu ne kookee nag euh, loolu lay wax nii waaw mu ne dañuy xool bu dee ñaar yëpp ñoo fonctionnel di dox waaw li muy def ci bii moom lay def ci bee bi bii di man moom la beneen ba man bu boobaa ñoom ñaar yëpp la ñuy xarafal wajaba xitaanahuma wa in kaana ahadumaa amilan duna al axar xatana xutina al amil mu ne bu dee nag benn bi mooy liggéey mooy par exemple ci lay tuura ndox te tamit ci lay gise man yu ci lay kiiwee yëpp beneen bi nag moom dafay nekk noonu rek yooyu yëpp defu ko bi nga xam ne mooy def lool moom la ñuy xarafal mu ne wax wa la waaye wax nañ yontabarul amalu bihi eh, wajhaani ahaduhuma mu ne wa fii maa yontabaru bi nga xam ne dañuy bàyyi xel mooy lii mu mujjee wax eh, ne bu dee ñaari dañuy xool ban moo ciy liggéey ban moo ciy fonctionnel ban mooy bi nga xam ne moo opérationnel ci ñaari pëy yooyu ñaari pëyu góor yooyu bu dee benn góor ba ñaari pëyu góor ban léegi nag mu ne li ñuy bàyyi xel ci bi nga xam ne mooy liggéey ñaar mbir la mooy albawlu ahaduhuma benn bil bawlu wal axar bil jima mooy jote waaw te mooy li ñu waxoon sànk rek mooy mani yu bi génne mani yu bu dee day génne lool la ñuy xool pëy bi nga xamante ne non seulement ki lay tuura ndox ba pare mu mu ci man di gént mani yu di ci génn wala bu bu man ci sëy boobu la ñuy wax beneen bi nag kenn du ko wax parce que boobu euh, bu dee surtout ñoom ñii liñ doon wax yaa ngi fàttale ko yi taxoon ñu naan farata la day denc sobe mooy beneen bi comme que yooyu yëpp amu ci sobe bi du fajaar mooy loolu jarul koy kii loolu lay wax wallahu taala alam léegi nag wallahu euh, taala alam léegi moom wax na masala boo xam ne gisoon nañ ko walaw mata insanun ghayru mahtun fa fihi thalathatu awjuh min ashabina bu dee nit ki daa faatuta kenn xarafalu ko mu ne am na ñetti wàllu ci suñu mbokk yi Shafi'i as-sahih li gën a dëgër al-mashhur te gën a siiw mooy annahu la la yuhtan saghiran kana aw kabira ñu ne non kooku moom kenn kenn kenn du ko xarafala waaw kenn du ko xarafal waaw kooku moo xam gone la moo xam mag la beneen bi wasaani yuxtan alkabir duna saghir mu ne dañuy euh, kii li nga xamante ne hmm? euh, ki nga xamante ne mooy euh, ku mag ki bàyyi ku ndaw ki waaw mooy beneen bi am na beneen boo xamante ne ni ñoom dañu ñenn ñi ne woon bon yooyu day day day day day daanu ko waaw mooy bii nii mu wax ne saghiran wala kabiran kenn du ko def yeneen yi waxoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn wallahu taala alam léegi kon lii mooy li nga xamante ne nii euh, euh, lu am am solo la loo xamante ne nii euh, neewoon nañ nañ ko ci dolli muy ñaari ñetti masala yoo xam ne mooy woote ci li nga xam ne invité waate ci wàllu xarafal ak xarafal ki nga xam ne xunsal muskil la nguunu ngaana la boo xam ne mbirum dafa lënt waaye ak beneen bi nga xamante ne nii moo ci tegu muy euh, euh, euh, ki nga xamante ne nii nu mu tuddati mooy ki nga xam ne daa am ñaari pëy voilà loolu wallahu taala alam loolu ay masala la yoo xam ne gisoon nañ ne nañ ko ci dolli wallahu taala alam léegi kon bu ñu gisee lii ñu mën jàll nag ci xadis bi nga xam ne mooy ba xadis <laughs> mooy beneen xisaal bi te loolu la ñuy jëm nii euh, muy loolu